jeexaloon nañ li nga xam ne moo jëmoon ci axkaamu ziwaaji wala axkaamu nikaax mu nekk benn parenthèse boo xam ne <clears throat> li ñu ci dugaloon moo doon takk gi nga xam ne moom la seydina ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhu wa ardah daldi woon denc seydatu fatima sayidatu nisaa al alamin radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañ ne kon seenu maye gi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mayoon seydina ali ibn abi taalib asadullahi wa ghalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma eh, masala yooyu ñu gisoon amaana pour mottali njariñ pour mottali njariñ dafa am benn boo xam ne rek boo xam ne nit ñi dañ koy soxla bala tey ñuy dugg ci fi ñu yemoon ci siira bi ginnaaw loolu waxoon nañ ne boo fàttale ko ndax xaw na yàgg tuuti ne xew-xew boobu noonu di xew-xewu may googu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam may woon sayyidatu Fatima alayhim assalaam loolu noonu salaatu wassalaam mayoon ko seydna ali radiyallahu anhu loolu moo doon jeexitalu waxoon nañ la ginnaaw badar la xew-xew yi ñu gisoon waxoon nañ la ci loonu noon ci lañuy tëje atum ñaareel mi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam pour mottali li nga xam ne mooy njariñ bala ñoo dugg ci xew-xewu atum ñetteel bi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ñu jeexalee kon e, at mu njëkk moomu nga xam ne bari na xew-xew yu ci xew bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, muy deuxième année bi gis nañ xew-xew yu bari yi nga xam ne ñoo ci xew ci la xare yi tàmbale gis nañu li nga xamante ne ghazwatu Buwaat dañ koy wax tamit ghazwatu Waddaan moom xare boobu dañ koy boo déggee ñu ne Waddaan moom la Abwaa boog Abwaa Abwaa ghazwatu Abwaa dañ koy woowe Waddaan gisoon nañ xare yooyu nga xam ne yooyu yépp ñu ngi xew ci ñaareelu année bi comme li nga xam ne loolu la imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi wax wuuteeg li nga xam ne moom la ku mel ni imaam al-Waaqidi rahmatullahi alal jamii wax gisoon nañ xare yooyu yépp euh, lépp xawoon ci ñaari année bi muy comme ni ko Seydil Xaaji Malik alayhi ridwaanul Malik waxe abwaab waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun muy xare yooyu noonu abwa buwaat ushayr ghazwatu safwaan ak badr muy badral bu mag bi ak banu ghazwatu bani suleymin ak banu qaynuqaa sawiq sawiq bi mooy xare bu mujj bi nga xam ne moom lañ gis te mooy bi abu sufyaan ibn harb nidaram gam defoon ne dootul sangu ci janaaba maanaam dootul sëyëg soxnaam fekk xeexul ak demul xare ji yonent ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi nga xam ne ci lañ am defet Badar xare boobu di ghazwatu Sawiq moom lañ mujj woon a gis tey incha allah bu ñu waxee ci njariñ li ñuy gis ñu dugg ci xare bu njëkk ci ñetteelu at mi ginnaaw ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci e, masala yiñ newoon ci e, e, jataay bi weesu newoon ci ahkaamu ziwaaj wala ahkaamu nikah dafa am laaj boo xam ne c'est da ngay gis nit ñi di ko laaj mooy ne gis nañu li nga xam ne moo jëm ci masalatul azli mooy masala azl léegi xam nañu ko te waxoon nañ ci biir ci azl façon méthode contraceptive yépp ci suufam lañuy jaar mooy ne ñoo yem même àtte euh, waxoon nañ la nag euh, cas yi nga xam ne waxaale woon nañ tamit ci euh, njaay njaay est-ce que dagan na jaay yi nga xam ne mooy yëf yooyu ñuy jëfandikoo ngir ci méthode contraceptive yi est-ce que par exemple jaay préservatif dagan naam daganul wala est-ce que jaay pilule yooyu pilule yi jigéen ñiy jël dagan naam daganul yooyu gisoon nañu ko ah gisoon nañu tamit masalaam euh, insémination insémination insémination insémination Euh, loolu beneen affaire insémination artificielle muy jël li nga xamante ne <coughs> mooy sànqale ñu waa mooy am ndoxam spermam dugal ko ci biiru beneen soxna beneen jigéen ndax moom jabaram manula am doom loolu cas lañ joxe léegi bu ñu la nee boo traité loolu mooy ab célibataire moom taxul ñuy wax waxoon nañ la ne fi muy dagane mooy il faut mu nekk kooku ndaw si muy def bi muy jël ndox moom comme bu amoon ñaari soxna kenn ki bëgg am doom mais moom dañoo gis ne ñu médecin xool na kii dafa stérile mais nag ovule yi baax nañ sauf ko moom supporté wul mënula supporté ëmb te tamit fécondation mënula am ci moom ñu jël ay ovule def ko ci wujjam jël ndoxu jëkkëram boole leen sperme yi loolu dina mën a nekk te boobaa mooy ne doom jooju day mën a donno ak yépp léegi nag mère porteuse bi mooy wujjëm bi day am <clears throat> àttey soxna si nga xam ne ummu walad mooy ki nga xam ne dafa jural euh, moom day may àq ci xale boobu waaye këli mooy yaayam euh, loolu ci ku loolu mooy ci ay wujju la mën a léegi bu ñu waxee boobu mooy ab célibataire moom waxuñu ko moom boo xam ne laa bëgg am doom sauf ko moom moom moom moom concubine concubinam bi wala euh, ndaw si muy génnal sa petite amie manula am doom léegi bon yooyu taxul ñuy wax loolu dafa xaraam léegi mu am beneen question boo xam ne dama ko fàtte mooy mais léegi est nit mën naa yàq ëmb ce jëkkër ji wala soxna si wala ndaw si jigéen ñi loolu mooy ci cadre bu sëy waaye tamit benn jigéen bu man di doon est-ce que mën na ne moom fona bu ëmb léegi mu fexe dem yàq ëmb bi mooy daal di koy dindi laata muy continuer di màgg mu ëmb ay quelques semaines dem ci programme planning familial bi ngir ne mois je veux interrompre je veux interrompre ma grossesse dama bëgg mooy masalaam interruption de grossesse est-ce loolu dagan naam loolu la imaam alxaafiz ibn xajar di wax bi muy wax ci masala moomu gis nañ ne jataay bi weesu euh, moom lañ jëloon ay waxam moom imaam alxaafiz rahmatullah alayhi ci côté azl bi côté azl bi ndax ay côté insémination insémination artificielle yooyu ñoom xamuñu ko woon mooy ne en tout cas du masala yuñ doon traité ndax xewul woon seen jamono euh, mais boroom xam-xamu léegi ñoom traité nañ ko te li ma la wax loolu lañ wax euh, rahmatullahi ala al jami imaam alxaafiz di wax ci masala bi mu ne way yuntaza'u min xukmi al-azli xukmu mu'aalajati al-mar'a isqaatu an-nutfa qabla nafxi ar-ruux eh, bala ñuy ñëw ci li wax dafa am ñaari affaire muy interruption de grossesse ci ñaari kaalamanaami mooy ne ndaw si ëmb na une semaine après qu'elle a découvert sa grossesse mu dem ngir ñu daggal ñu dindil ko ëmb bi loolu benn affaire une semaine wala mooy ay jours avant muy mag quarante jour avant grossesse bi di def un mois dix jours en tout cas quarante jours un mois boo xam ne trente jours la plus dix jours muy quarante jours mooy intervalle boobu fi mu ëmbe ba quarante jour ba avant muy agsi quarante jours foofu premier cas bi mooy lool mu interrompre grossesse si ci interval bu wala rek mu interrompre ko au-delà de quarante jours quarante inclus jëm kaw jëm ba neuf mois bu dee koy def neuf mois wala lu ko gën a suufi wala lu ko gën bari ñaari cas yooyu ñoo am léegi nag euh, bu ñu xamee lool ñu ñëwaat ci li imaam alxaafiz wax mu ne rahmatullah alayhi wa yuntaza'u min xukmi al-azli xukmu mu'aalajati al-mar'a isqaata mu'aalajatu al-mar'ati isqa mu'aalajatu al-mar'ati isqaata an-nutfati qabla nafxi ruux mu ne te dinañ jëlee ci masala azl gi waxoon nañ la bon waxu boroom xam-xam yi loolu duñ ci ñëwaat jumhuurul ulamaa dañ ne loolu dagan na bu dee ndaw si azl ànd na ci soxna si ànd na ci voilà léegi te loolu mooy li dëgër insha allah léegi mu ne dinañ jële ci attey azl mën nañ ci tiire attey ndaw si di utiliser loo xam ne pour daldi euh, yàq biiram mooy def def mu mu mu mooy ëmb bi amoon mu deñ mu yàqu laata ñu ci ëf ruux bi ndax mooy quarante jours yi ndax lool processus la boo xam ne euh, sharia jàngale na ko kañ la mooy xadiisu seydna abdullah ibn mas'ud bi mu ngi ci euh, euh, nu mu tudd annaw arba'in annawawi annawawi yu imaam annawawi rahmatullah alayhi boo fa demee dinga ko fa fekk <coughs> mooy xadiis bi nga xam ne day wax ci Eh, ni nga xam ne noonu la ñuy eh, nu mu tudd malaaka bi ñëw kañ lay ñëw bind wërsëgam bind ndax ku texe lay doon wala ku texe di ak tamit bind daldi ciy ëf ci moom ruux bind yooyu léegi nag avant loolu mu ci ëf ruux voilà mooy quarante avant quarante jour yooyu loolu la imaam alxaafis di wax mooy premier côté bi mu la wax ci deux yooyu la mën a nekk avant quarante jours walla bi quarante jours yi matee jëm kaw mu ne àtte ci àtte azl mën nañ ci jële àtte boobu mooy léegi mu ne fa man qaala bil man'i hunaaka fa fi hadhihi awla mu ne képp koo xam ne ci boroom xam-xam yi comme ñan dañu ne dañoo tere ne azl dafa xaram ku waxoon lool imaam ibn euh, abu muhammad ibn ibn hazm imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi al-Zahiri moom moo ne woon loolu dafa xaram mu ne képp koo xam ne comme imaam Ibn Hazm maan man maa ne comme imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi que loolu dañoo te mooy ne nu mu tudd azl euh, azl dafa xaram kon xam nga ne fii waxatul kooku moom waxi noppi moom ku na ne yow ngay séeg sa soxna ba sa ndox war génn nga génn ko tuur ko ci biti ngir bañ mu ëmb wala ngir loolu mooy sabab yi bari na du bañ mu ëmb rek ndax loolu noonu walla ngir am ñeewante ci doom yim am ngir mu bañ a nef bu dee ne ki la wax loolu moom dane lool dafa xaraam moos xam nga ne ko ëmb bi am ba pare nga naan ko ndax mën naa koo dindi kooku moom moom waxi noppi moom mooy day xaraam ci moom mu ne wa man qaala bil jawaazi yumkinu an yultahaqa bihi hada képp nag ku ne euh, lu euh, mu tudd euh, azl man naa nekk te mooy waxu jaa jumhur rahmatullah alayhi man nañu ne man nañu ci waxu ñu ne man naa nekk daal di ciy tofale bii ne kon comme que bee mën naa nekk fii xanaa war naa mën a nekk fii waaye mu ne waaye mu ne waaye wa yumkinu an yufarriqu bi annahu ashad bi annahu ashaddu li anna al-azla lam yaqa fihi ta'aati as-sabab wa mu'aalajatu as-saqti waaye yow mooy nit ki lii dalay jox ay ay ay ay ay ay ay ay ay possibilité mooy ne ki nga xam ne moom dane dafa xaraam kooku su sûr que danaa la dafa xaraam mu ne waaye ñi ne dafa dagan de am na possibilité nga ne ah waa ñi ne dafa dagan de kon ñoom de xanaa fii war naa dagan waaye mu ne waaye tamit man nañoo ne déedéet ndax am na différence bu mag entre azl ak li nga xamante ni mooy bàyyi bu ëmb am nga koy nga koy yàq ndax lan ndax ki nga xam ne day def azl mooy kooku dafa dund kooku ñëwul mooy doom newu fa amul doom moom ndaw si ëmbul alors que ki nga xam ne day day dafa bàyyi ba ndaw si ëmb muy fexe wala ndaw si ci boppam di fexe dindi ëmb boobu kooku noonu dafa bàyyi ba mbir nekk ba doom ji ne fi muy fexe di am yu muy def ngir dindi ko fi moom foofu la ci yem waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu ne ah ah loolu dafa xaraam mooy waxu imaam alxaafiz ci masala boobu foofu la yem mooy ay hypothèse la la jox dala jox ay hypothèse na la lii de ñi wax lee moom mooy day xaraam ñi wax lii man nga ne ñaari hypothèse mooy soit nit man naa taxaw ne comme que ñoom dañ ne azl baax na lii baax na mais mu ne na waaye man nga ne ah non non non c'est pas possible c'est pas la même chose déedéet te dinañ ci gën a ñëw léegi mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi masala bi xam nga mooy lan mooy lii mooy réponse ëmb bu amee di ko fexe dindi dafa xaram te loolu ñaari boroom xam-xam taxawuñ di ci di ci di ci discuter mooy ne dafa xaram te loolu la boroom xam-xam yi wax léegi que ça soit ñi ne azl mën naa nekk ak ñi nga xam ne dañu ne azl manu la ne damooy dafa xaram ñoom ñépp d'accord nañ ne que ça waa ji ëmb bi xas naa am di ko fexe dindi bu boobaa day xaram yàq biir daa xaram que entre bi mu ëmbee ba quarante jours wala au-delà de quarante jours mais nag atte yi wute na atte yi interrompre grossesse avant quarante jours yi bi ëmb bi xewee ak après wuute na ay at mooy ne képp koo xam ne dafa def interruption de grossesse avant quarante jours yi bi ëmb bi amee avant ba quarante jours yi ci diggante boobu kooku def na lu xaram te day am bàkkaar mais ki nga xam ne da koo def au-delà ndax quarante jours yi wax naa la ne ci la malaaka mi di ñëw di ëfe ruux ci ki nga xam ne mooy bébé bi nga xam ne fœtus bi ci ndaw si ëmb bu boobaa nag bu dee au-delà de quarante jours bu boobaa non seulement def na lu xaram mais ki def loolu noonu day am àttey kuray nit day am àttey kuray nit lay am ndax lan ruuxa fi yaram a ngi fi ruux a ngi fi kooku nag képp ku def ba rey ko moo xam ci biiru yaayam la nekk wala ci biti kooku dafa def ak tey ku rey nit lay am voilà moo tax il faut pas nit ñi di jaawale euh, nit ñi naan way comme que euh, affaire bi mooy ne euh, loolu mën naa ne Ah, kon mooy na comme que du ci am bàkkaar ñoom dañuy jaawale ànd est-ce ray nit la mais bu dee début bi de de mooy bu ndaw si ëmbee ba ni muy amee doom loolu noonu mooy ne kenn du ne ko dangaa rey mooy euh, non bi ndaw si ëmbee ba ni nga xamante ne nii ci lay am avant muy am quarante jours loolu noonu euh, kenn du ne waa gi dafa dafa rey nit mais mais def na lu xaram voilà loolu fokk fokk mu leer nit ñi xam loolu d'abord léegi nag man nga ne ma mais taxaw man am na lu may jaaxal yow kay comme que comme que kay affaire bi azl dagan na mais man nañ ko xiyaasale rek comme hypothèse bi imaam al wax ne loolu di xanaa mooy ne mooy benn hypothèse boobu mu joxe dañ naan la ah non loolu manu la nekk lan moo tax manuñu leen a defal qiyaas boo nee walla dañuy def benn analogie comme que les les les les nekk na mooy ne eh, man nga azl mooy ne kon kay bu kiiwee bu ëmb bi amee laata ñu ciy def ruux lool man nga koo def dañ naan la déedéet lool qiyaasun ma'al faariq la dafa bokk ci qiyaas yi nga xam ne façon qiyaas yi nga xam ne boo ko mooy nii ay affaire yoo xam ne bu duggee ci qiyaas yi yàq daxuhu da koy yàq day tax yow ma sa sa sa analogie boobu ngay def raisonnement par analogie boobu du valable ah ñu ne ñu ne la nga ne ma léegi ana lan mooy faariq bi ndax dafam am faariq mooy qiyaasun ma'al faariq ndax ndax mooy li li li li imaam alxaafis wax léegi rahmatullah alayhi mais xam nga ne azl mooy ne kooku day tere kooku dafa def loo xam ne euh, ëmb sax ëmb dafa amul du tout waa ji ndaw si dafa sol ay pilule dafa naan pilule boobu walla ndaw si waa ji jël préservatif ñu sëy mooy ne yow ëmb sax dafa amul kooku bokkul ak ki nga xam ne kiy ëmb dafa am ba pare loolu kay mooy faarek bi mooy wute yow li fi ne ba pare ak li fi newul nan ngay jëli loo xam ne nekk na fi nga koy ana nga nga nga nga koo jox àttee lu fi newul loo xam ne moom amul moo tax loolu man da ne qiyaasun ma'al faariq la kon nag loolu leer na kon foog naa masala boobu leer na kon affaire bi nekkul rek ci est-ce que damaa rey nit ku ko def est-ce que day rey nitam jël dañ naan la mais boo ko defee avant quarante jours lu xaraam nga def voilà léegi nag ku ko def au-delà après kooku moom ci boppam euh, li mu def mooy dafa euh, rey nit wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu kon jeexal nañ suñu wàllu boobu loolu masala bu la moo xam ne ci yoon ci bële la waroon a dugg mais dama ko fàtte dama ko fàtte woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw kon ci suñu xew-xewu ñetteelu année bi ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ginnaaw bi ma la waxee kon xare yi nga xam ne moom la mëne moom alayhi salaatu wassalaam foofu le madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon gis nañ ne ah, kon ñu ngi ci at mu bees ndax gisoon nañu ghazwatu sawiq lañ mujjee gis te ci fin wu année bi la woon ah, tey nag ñu dugg kon ci ñetteelu année bi inshaa allah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ciy mëne xare boo xam ne xare bu bees la kon ni nga xamante ne nii noonu la ko ginnaaw ghazwatu sawiq ah comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daldi wax mu ne moom imaam ibn isxaaq falamma rajaca rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min gazwati sawiiq aqaama bil madinati baqiyata dhil hijjati aw qariban minha thumma ghazaa najdan yuriidu ghatafaan wa hiya ghazwatu dhii amar wasta'mala 'ala al madinati Uthmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi kon mu ne falamma rajaca rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam min gazwati sawiiq mu ne xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi dëppe jóge ci xare boobu mu dàq woon abu sufyaan ibn xarbin xatta balaga maa an ah, mu daldi ba ni muy àggee qarqaratal kuduri fekk Abu Sufyaan daldi daw rëcc ñu sànni fa seen provision yi ñoroon ci sawiq mu daldi dellu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne fa lamma rajaa rasuulullah sallallahu alayhi wa min ghazwati sawiq mu ne bi nga xam ne kon ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dellu jóge ghazwatu sawiq mu ne aqaama bil madinati baqiyata dhil hijja mu ne ci la des medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam baqiyata zil xijja li nga xam ne moo des ci zil xijja ah zil mooy weer wu mujj ci weeru lislaam ah te mooy weer wi nga xamante ne ci la aj Makka ji di am ndax ñu fa xanaa ñu fàttaliwaat li nga xam ne mooy weer yi Ah, ndax loolu jullit bu ne war nga koo jàpp waaye sikk nekkul ne li yàlla xam doy na ci suñu jamono yii mooy ne bari na ci ñun ñoo xam ne boo leen nee waa man nga ma waxal weeru lislaam yi yan lañu loolu rekk ñu bari ci ñun xamuñu ko allahu almustaan kon nag weer yooyu a bi ci njëkk mooy muharram muharram mooy weeru tamxarit mooy bi ci njëkk ginnaaw ah li nga xamante ni mooy muharram safar topp ci safar moom la wolof yi naan weeru gàmm weeru màggal ndax màggal gi mu ngi am ci dix-huit safar bi ci tegu di rabiul awwal rabiul awwal moom mooy weeru li nga xam ne mooy weeru gàmm ndax ci la gàmmu gi di am ñu ciy màggal sayyidul anaami alayhi salaatu wassalaam seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ginnaaw woolu muy rabiu thani muy ñeenteelu weer bi mooy rabiu thani ginnaaw loolu jumaadal awal muy jumaadal awal bi ci tegu di jumaada thaniya ci lañu ne nii bi ci tegu ginnaaw moom di rajab rajabu mutar ci la kasu rajab bi am muy rajab ginnaaw gi sha'ban ginnaaw gi Sha'ban mooy weer wi jiitu weeru koor Ramadan tegu ci ginnaaw Sha'ban muy neuvième bi moom Ramadan ginnaaw gi Shawwal mooy weer wi topp ci weeru koor mooy weeru korite weeru kori après Dhul Qa'da tegu ci ginnaaw Dhul Qa'da Dhul Hijja muy weeru aj loolu mooy at yi foog naa nag jaratul ñu ciy ñëw ñëwoon ni wax nañ ko fi ay yoon waaye fa dhakkir in nafaati dhikra fàttali ndax fàttali mën naa jariñ kon ginnaaw loolu kon ghazwatu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aleyhi ne kon ginnaaw ghazwatu sawiiq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aqaama bil madinati baqiyata dhil hijja mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa des fi nga xam ne mooy Medina bi mu jóge ci Abu Sufyaan mu rëcc ko moom dafa dellu Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne mu daldi fay paase li nga xam ne moo des ci zul xijja muy kon weer wu mujj bi mu ne aw qariban minha li des ci zul xijja yépp walla lu tuuti loo xam ne daal jege na fin li nga xamante ni mooy zul xijja moom daal la fa des lim la bëgg wax mooy jamono weer yi nga xam ne walla bés yi nga xam ne paase na ko fa avant xare bii ñuy wax di dugg nii ci début ñetteelu année bi daal di commencer mu ne summa gaza najden bi mu fi paasee lool fin wu zulxijja la fa la des ci zulxijja wala lu néew lu des lu euh, lu néew ci fin wu zulxijja ci la daal dem xare ji ak ñi nga xamante ne mooy waa najd najd ci tey nii mooy est mu ngi féete estu Arabie saoudite tey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dem foofu mu ne wa hiya ghazwatu dhi amar xare bii nag moom lañ naan ghazwatu xareb dhi amar mooy xareb dhi amar a ah, mu ne wastaamala ala almadinati Usmaan ibn Affaan bi muy dem moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xare boobu ki mu defoon mu assuré intérim bi mooy Seydina Usmaan Usmaan al-Mi'taa Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxoon nañu tarjamaam dinañ ko gis euh, incha allah euh, bu ñuy gis euh, ghazwatu Tabuuk incha allah ndax fu lislaam ma sa lu jëm ci alal wajada usmaanahu al-mi'taa dina fekk usmaan seydina usmaan al-mi'taa boroom joxekat yu rëy yooyale nga xam ne alalam ko ci chantier suñu boroom yi subhaanahu wa ta'aala maa a'zamahu min xalifa mu ne moom la fa bàyyi woon mu ne nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yuriidu Ghatafana bi mu demee bi waa ñan la fa doon uti mu ne waa Ghatafaan la doon uti bala ñoo dugg ci nettali bi imaam uh, al-Waaqidi daal dinay solo xadiis bi ñuy bëgg a wax muy ghazwatu Zi Amar dañ koy wax ghazwatu zi amar muy xareb zi amar dina ñëw ci biir yooyu dañ koy wax tamit ghazwatu najdin muy xareb najd dañ koy wax tamit ghazwatu ghatafan muy waa ghatafan bi muy xare la guerre contre les banu ghatafan ah! léegi na ko noonu imaam ibn Saad daal dina koy solo ci at-Tabaqaat imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam boroom Uyuunul Athar di ibn Sayyidin Naas moom itam daal dina koy solo a ah, ñoom nag moo yii yépp muy riwaaya yoo xam ne nag fiihi da'f dafa am ak li nga xamante ne mooy faiblesse muy riwaaya imaam al-Waaqidi bi imaam ibn Isxaaq imaam ibn Sa'd naka noonu bu imaam at-Tabari bi ak yooyu yépp mooy ne riwaaya la ñoo xam ne mooy ne wéruñu léegi lan la euh, ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi noonu xare bi ana lan moo fa xew ah xare bi dangay xam ne dafa am lu ko waral dafa am lu waral xare bi ndax comme li imaam riwaay imaam al bi dane moom imaam ibn Sa'd di taalibeem li ko waral anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam balaghahu anna jam'an min bani Tha'laba ibn Sa'id ibn Dhubyana ibn Baghid ibn Rayth ibn Ghatafan wa bani Muharib ibn Khasafa ibn Qays bidi amar qad tajammacu yuriduuna an yusiibuu min atraafi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa jamacahum rajulun minhum yuqaalu lahu Du'thuur ibn al-Haaris ibn Muhaarib mu ne li waral xare bii mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaar da koo dikkal këne benn mbooloo ci waa bani Sa'laba Sa'laba boobu di doomi Sa'id Sa'id di doomi Zubyan Zubyan boobu di doomi Baghir ibn Rays ibn Ghatafan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yëg ne gaayooyu ñi ñu tudd nii ñoom ñoom rek mu ne wa bani muhaarib ak waa bani muhaarib ñoom ñépp dajaloo nañ ci bërëb lan lañ fay def yuriduuna ñu namm an yusibu min atraafi rasulillah sallallahu alayhi wa ñoom nag li ñu bëgg mooy daldi eh, dem Medina ci faubourg Medina yi daal fay songu def fa benn razzia waaye bi ñu bëggee lool dafa am njiit ndax foo gis rek di gis njiit ku baax waaye di gis njiitu kàccoor euh, mu ne bi nga xam ne nag ci la gaa yi pare ngir def lool mu ne wa jamaahum ki leen dajale nag ki leen dajale mu ne rajulun benn waay la minhum bu bokk ci ñoom yuqaalu lahu Dunsur ibn al-Harith ibn Muharib nee na benn góor la boo xam ne mu ngi tudd Dunsur Dunsur Dunsur loolu mooy turam ibn al-Harith di doomi ko ñuy wax al alxaaris boobu di doomi ku ñuy wax muxaarib léegi euh, léegi moom bi mu leen dajalee yonent bi alayhi salaatu koy yëg daal koy wax julli ni wa xaraja fi arba'ati mi'atin wa xamsiina ma'ahum iddatu af as afraas wastaxlafa ala almadinat Usmaan ibn Affan mu ne moom ba léegi muy riwaaye imaam al-Waaqidi bi ci al-Maghaazi Maghaazi bu imaam al-Waaqidi mu ne bi mu ko waxee jullit ñi mu daldi génn bi muy génn mu ne mu ngi génn fii arba'a fii arba'a mi'ati fii arba'imiatin wa xamsiin ci quatre cent ay góor la génn maahum iddatu afras amoon nañ nag ay fas yoo xam ne moom lañu waroon mu ne wastaxlafa ala almadinati Usmaan ne moom mu ngi bàyyi woon medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu jiite li nga xam ne mooy intérim bi muy seydina Uthman ibn Affan radiyallahu taala anhu wa ardaa ah mu ne fa asaabu rajulan minhum bi dhi qassa yuqaalu lahu jabbaar min bani Tha'laba léegi ñu jàpp benn waay bi ñu génnee di dem foofu di dem Najd ñu jàpp benn waay ci benn bërëb buñ naan zi qassa benn waay boo xamante ne nii ñu ngi koy wax jabbaar la tuddoon bokkoon ci waa bani Sa'laba mu ne fa qaala lahu almuslimuuna ayna turid fa qaala uridu yasriba li nafsi wa anzur biñ ko jàppee julli ñu jàpp ko ne ko yow foo jëm mu ne Medina laa jëm ngir dama bëgg a dem xoolal sama bopp dem fa xool ñu jàpp ko fa udxila ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu min xabarihim ñu jàpp ko nag andi ko ci yonent bi aleyhi salaatu mu ñëw waa ji ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam laaj ko mu daal leen nettali ñoom waa banu waa Ghatafan ñooñu jox ci seeni information waqaala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom jabbaar moom bokk min bani Sa'laba mu ne waa banu waa waa Ghatafan de lan yulaaquuka walaw sami'u bi sayrika harabu fi ru'uusil jibaal wa ana saa'irun ma'ak mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom seen dajaloo boobu du ne yow lañ bëgg a xayxal ñoom parewuñ ngir xeex ak yow ndax ñemewuñu ko sax walaw sami'u bi sayrika harabu fi ru'usil jibaal te bu ñu déggoon ne yaa ngi dox jëm ci ñoom konoonte kon dinañ daw yéegi noo gën a gaawe ngir rëcc ci kaw montagne yi ngir rëccal seen seen bakkan pour sauver leur peau dinañ gaaw file daw ci kaw montagne yi ngir laqatu fa mu ne ko wa ana sa'irun ma'aka man jabbaar min bani Sa'laba sax dinaa ànd ak yow ci sa xare bii nga jëm nañu dem fadaahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al aslam wa dammahu rasulullah sallallahu alayhi bilaal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ko après lool mu daldi koy woo ci lislaam woo ko ilaa diinil xaq ngir proposer ko lislaam fa aslama jabbaar daal di léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boole ko seydina bilaal ibn rabaah al muaddin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne fa axada bihi jabbaarun tariqan wa habata bihi aleyhim léegi comme que léegi eh, tuub na mu ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir ñu dem ila najdin yuriduuna Ghatafan ñu dem daldi dem Najd wuti ci ñi nga xam ne ñooy waa Ghatafan léegi mu jëlal ko benn yoon comme que xam na fa moom fa la jóge te aw askanam ñooñu ci ñoom la bokk léegi nag mu daldi jël benn yoon di tegtal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak ak bi ñu ànd di dem mu ne fa lamma <clears throat> wa sami'a alqawmu bi masiiri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa harabu fi ruusil jibaal léegi waa Ghatafaan euh, waxoon nañ la muy ci waa bani Sa'laba ibn Muhaarib ak ñi nga xamante ne nii ñooy bani Muhaarib ibn xosofa ibn bi ñu déggee nag kën yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ñëw ci ñoom ut si leen faharabu ñu daldi daw nu mu gën a gaawe fii ruusil jibaal yi dem ci montagnes yi comme ni ko jabbaar waxe woon ne bu ñuy yëg ne yaa ngi ñëw ñuy fàq waaw ils vont prendre la tangente ngir sauver leur peau léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom fa balaga ma an yuqaalu lahu du amar yonent bi aleyhi salaatu ñëw ba foofu ba àgg benn euh, teen benn ndox ci seen oasis yi ak seen ndox yi walla teen boo xam ne ñu ngi ko amar fa askara bihi fa la di camper ñu daal di fay def benn campement armé bi ñu wàcc foofu moom alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum ah bi ñu fa newee noonu nag campé foofu mu ne wa asaaba rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu matarun kasiir fabtallat siyaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa thiyaabu asxaabihi radiyallahu wa ardaahum mu ne bi ñu campé foofu nag benn taw daal di ñëw mooy mu tawa tawa tawa taw taw bu baree baree bari ba yére yonent bi salaatu wasalaam tooy xepp ak yére saxaaba yi radiyallahu anhum ñun ñépp ngi tooy xepp mu ne fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taxta shajaratin hunaak wa nashara thiyaabahu li wa tojaa wa dhalika bi mar'a min al mushrikiin bi ñu taw bi baree noon ba ñu tooy kampe nañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di ñëw ci benn suufu garab fi ñu kampe noonu yéere kawam yi mu daldi leen dindi daldi leen weer li tajif fa ngir mu wow ci garab gi wattaja mu daldi tëdd mu ne wa bi mar'a min al mushrikiin mushrikiina yi fa ñu nekk ci montagne yi doon làqatu ñoom ñu ngi xool tiim nañ leen di xool seen bi bi ñu gisee ne washtaghal al muslimuuna fi shu'unihim ñu gis ne jullit ñi léegi ñoom taw bi ak tamit seeni mbir tàmpe nañu ñu ngi nekk bon mooy li ngay xalaat rek xalaatal rek foo campé fenn war faa nekk léegi ngay xool nan ngay def fu ngeen di tëdd fu ngeen di toog fan ngeen di teg seeni bagage ak taw bi ñoom ñu préoccupé ci loolu yéeféer yi daal di saisir cette occasion saisir la balle au bon ñu dal di saisir occasion boobu ñu daldi yónni rajulan shuja'an benn waay boo xam ne bu jàmbaar minhum yuqaalu lahu Du'thur ibn al-Harith waxoon la sànq këni moom moo leen dajale moom moomu de sang di Du'thur ibn al moom lañ ne ah moom lañ ne mu dem wa kaana sayyidaha wa ashja'aha wa ma'ahu sayfun mutaqallidun bihi léegi ñu gis ne ñii ñoom préoccupé woon nañ léegi nag ñu saisir occasion bi yónni ki nga xam ne mooy seen sang te ne woon seen sang ginoon cee jàmbaare ginoon cee ñeme di doon sóoram na la xaaris mu ne wa ma'ahu sayfun mutaqallidun bi te moom donsuur boobu mu ngi yoroon benn euh, jaasi boo xamante ne ni ah, bu mu defoon bu mu gàccoo woon am na nag ñu ne du Du'thur la tuddoon waaye Ghawras ibn al-Harith wala Du'thur ibn ñu ne ko qad amkanaka Allahu min qatli Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko nag ah sang bi yow donjour buur yàlla jàppa na la nag nga mën a rey Seydina Muhammad ndax fee mu tëdd nee ci garab ga moom mu ngay tëdd xam naa nelaw na te ñeneen ñi ñoom ñu ngi préoccupé yu ci leneen mu ne fa dahaba dhalika rajul wa ma'ahu sayfun thaqil mu ngi yor sayfun soqiil benn jaasi joo xam ne ju mu nam bu ñu nam la bu ñaw a ñaw xatta qaama ala rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ñëw ba fekk taxaw ala rasi rasulillah ba fi yonent bi alayhi salaatu salaam tëdd mu ñëw taxaw ba tiim bopp yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag bi sayfi mashhuran daldi génne jaaseen nag wane ko bocc ko ci mbar mi ne woon léegi nag mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam man yamna'uka minni al-yawm ne ko eh yow seydinaa muhammad ñoom duñu wax loolu ndax xamuñu afa najalul muslimiina kal mujrimiin ndax buur yàlla dina def jullit ñi comme ñi nga xam ne ay woy jomm njaa jaamu lañu xamuñ ñi ñi xam ak ñi xamul yemuñu laa yastawi alladina ya'lamun walladina laa ya'lamun ñooñu yemuñu le moo tax ñoom lool lañuy waxe buñ leen roy lool lool yàgg nañ ko fee wax mu ne ko yaa Muhammad yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man yamna'uka minni al-yawm eh man yamna'uka minni al-yawm man Du'fur maa ngi nii yor sama jaasi yeewul gis nga ma ana kan kan kan wax ma kan moo lay protéger daldi kan mooy dox sama digganteeg yow ba duma cor sa sa tey ba duma dox sa bopp tey ba duma la rey ah kan man yamna'uka minni al yawm kan mooy tere ma baal di lay rey tey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saaxibul qalbi al bi rabbih moom mi nga xam ne mooy sangu ñépp sangu al ñi wàkkeerlu ci yàlla ñépp ci moom lañ jële seen wàkkeerlu googu moom boroom xol bi nga xam ne dafa aju ci boroomam saa su ne minute bu ne muy gën yokk di gën aju ci boroomam waa ji wax ko loolu mu jóg man yamna'uka minni al-yawm kan moo way tere ci ak man yow fa qaala rasulullah mu ne ko allah avec calme goo xam ne impressionnant mu ne ko allah allah allah mu ne ko allah buur yàlla xanaa allah mooy dox sama digganteeg yow mu ne wa dafa riwaaya bi ne wax naa la riwaaya imaam al-Waaqidi la riwaaya la boo xam ne wérul mu ne wa dafa jibrilu fi sadrihi fa waqa'a as-sayfu min yadihi nee na bi yonent bi alayhi salaatu waxee lool Seydina Jibril moo ñëw daldi puus waa ji ci dënnam la ko puus mooy dënn bi la puus fa waqaa sayfu min yadi jaasi ji daldi rot ci wadd rot ci loxoom moom donsuur fa axadahu rasulullah fa qaala man yamna'uka minni yonent bi alayhi salaatu salaam ne cas jaasi ji bi mu waddee mu jël ko léegi nag tiim ko nag comme que puus nañ ko ba mu daanu jaasi ji wadd yonent bi alayhi salaatu salaam for jaasi ji tiim ko ne ko léegi mooy ne gis nga yàlla changé na carte gi sa subhaanallah nii nag la mbir yépp mel yonent bi alayhi salaatu salaam jël jaasi ji ne ko léegi yow léegi mooy position bi dafa changer ci ci ci fraction de seconde y'a même pas quelques secondes yonent ma alei satu salaam la doon menacer naan ko kat moo may ba tay duma la rey ni mu gën a gaawe mu ne allah Seydina Jibril puus ko waa ji daama mu for jaasi ji wadd yonent ma alei satu salaam jël ko ci ay secondes yu gàtt léegi rôle yi changé yonent waaye saat saam tiim na tiim ko ne ko waa léegi yow kan moo may tere kan mooy dox sama digganteeg yow tey qaala laa ahad ko ah bon kenn ah, amul kenn koo xam ne mooy dox sama digganteeg yow Allah gis nga ku gëmul yàlla ak ku gëm yàlla waruñoo yem lii nag lu da ngay toog ba mu xew nga nga naan léegi naa wax allah déedéet dafa fekkoon nga amoon yaqin amoon certitude ci sa boroom looloo la koy maya ay damay dekone di def lu ma neex ba dee jot ma ne laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi looloo mujjee sama dund man ma texe ah non non mbirut deme noon yii da koy dund di ko travailler nekk ci bu jamono ji nga ko sox soxlaa ñëwee suñu boroom jàppandal la loolu la ñi nga xam ne malaaka yi da leen di wax allah taxaafu wala tahzanu bu leen ragal bu leen ragal ci li weesu wala tahzanu bu leen am njàqare ci li ñëw bu leen ragal liy ñëw waaye bu leen am njàqare ci lu weesu laa taxaf li ngay ragal ragal ak xusnu foofu alxawfu wal xusnu foofu la juute alxawfu mooy nag ni may ragal du lu weesu mooy loo xam ne maa ngi jàpp ne jamono ju ne mën naa ñëw alors que alxusnu mooy njàqare boobu mooy lu weesu la may rëccu am mettitu xol pansement du cœur malaaka yi naan neen allah taxaafu fa ngeen jëm yéena ngii di génn naa dina di allaaxira barzax loolu lépp bu leen fa tiit wala tahzanu te seen ginnaaw sa njaboot di nga bàyyi sa li bàyyi sa ginnaaw bul am benn njàqare ci loolu buur yàlla mooy ki nga xam ne moo lay wutu sa ginnaaw te nag ku buur yàlla wutu allah nga xam ne yaa subhaanallah loolu kenn mënu koo imaginer sax waaw moo tax waruñoo yépp jullit moo tax paniquer ay ay ay stress façon yooyu inquiétude yu rëy yooyu nga xam ne yëfi àddina la du sax ci diggante ragal gi nga xam ne ragal boroomam mooy taal xolam waaye déedéet eh, bay bay fan laa jëm tay ma dee eh, àddina bi léegi nii eh, saa ma génne man naa dee loolu julli du def noonu xanaa gëmoo buur yàlla moom moom moom moom amra dogal na mbir yi ba pare tap jàpp leen ci sabab yi waaye xam leen dogal bi moom jafatil ja eh, eh, rufi'atil aqlaam wa ja wa jafatil suhuf xalima yañ doon binde dogal yi ak li ak dogal yi buur yàlla nee na yëkkati nañu ko wa jafati suhuf te këyit yiñ ko doon binde fenni na wow na te kenn bu koy faasi kon nag laa tashtaghil bima laa yughnik bu fi préoccupé ci yoo xam ne yow yow yow eh, yow yow concerné wu la yow moom sa sa tiitaange fan la war a bu yow ngay xool est-ce que yàlla digal ma nan maa ngi cee newu ci boo ci newul nga tiit loolu la moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jullit da fexe moom mooy royukaay bi tout le temps di aj sa xol ci borom bi subhaanahu wa taala ba buñ la tegoon sax nar laa pendre ci tooñ la bés biñ lay pendre kenn du gis ci yow ak tiitaange nga bég xam ne du man lañ njëkk a du man lañ jëkka a tooñ daal di may teg lii tëj nañ ma à ci tooñ du àddina bu màbb ah. am na ku ma gën fopp koo xam ne dugaloon nañ ko kaso bañ ko fay dugal kenn waxu ko woon di nga génn ëllëg muy Seydina Yuusuf ala nabiyyina wa alayhi bañ koy tëj ne ko yow euh, yow dix nga fay def déedéet dañ waaye mu am xolam bu nga xam ne moom la wékk ci boroomam mu daal di dem nefa bi ne ko suñu boroom di génnee ci loxooy ña ko fa dugaloon kon allah allah man yamna'uka minni allah buur yàlla changé le waaye xoolal réponse ku gëmul yàlla ci lan lay jàpp alal ji manu koo défendre amul keneen laysa lahu anisun hunak fii faye muttu ne woon yonent mi alei satu salaam ki ko kan moo ko fay ban ban ban wéttal dafa am ku ko mën a jàppale laa naasira la amul ku ko woon jàppale moo tax mu ne laa ahad du kenn moo may jàppale julli nag fu mu newee ci njàqare waru la def ni comme yéeféer yi ay man de amatuma yaakaar ci kenn kan lool kenn du ko wax afa man yujibul muttarra ida daa wa yakshifu suu Allah xanaa xamoo ne buur yàlla moom yujibu mooy nangu di wuyu almudtarra ki nga xam ne dafa dem ba lool nekk vraiment soxla aajo boo xam ne yaakaaru ci kenn ku dul boromam bu koy tàllal loxoom suñu borom nee na ma daal di koy wuyu yow naka ngay xame loolu ba pare moo tax imaam Ahmad ibn Hanbal ku mel noonu mosoon na ñëw di ko di ko di ko wax mu ñaanal ko danaan ko ñaanal fàttali ko aaya boobu afaman yujibul muttarra idha daa xanaa xamoo ki nga xam ne kan mooy wuyu ñaanu ki nga xamante ne nii mooy ki loru dëgg ba amatul ci yaakaar kenn ku buur yàlla kon allah fi zamani arraxa allah jamono yi naataangeeg neex allah waaye fii zamani shidda allah jamonoy tar tar tamit allah buur yàlla rek loolu la waxoon seydna abdullah ibn abbas bi waaw ihfadillah deel suuraale yàlla di ko sa di di ko di ko suuraale ci jamonoy neex bu naqaree nga fekk ko sa kanam deel deel deel bàyyi yàlla xel ci say mbir bu neexee bu naqaree boo ko woowee mu wuyu ak yi mu ko wax yépp kon yéeféer bi moom donjour yonent mi alei saatu salaam nangu jaasi ji ne ko man yam naoka min ni xaala la ahad way ne kan moo may mooy kan mooy dox sama diggante yow tey mu ne ko du kenn fii kay moom dee rekk fi sës xanaa sa njéggal rekk kenn ba pare nag ku muus la mu teg ci wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wallahi laa ukathiru alayka jam'an abada mu tekki ne donjour bi mu nee ko kenn man kay yuuwee kenn manu la dox sama kenn manula dox sa digganteeg ray ma tey mu teg ci ci saase wa ana taman kat ushidu maa ngi seede an laa ilaha ka amul benn buur burul buur yàlla wa anna muhammadan bu ñu war a ci dëgg te tamit ndawam li di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la moo ko yónni ilal aalamiina moo ko yónnee ci mbindeef yépp ba pare mu wallaahi maa ngi wàcc yàlla man Donsoor laa ukassiru alayka jam'an abada dootuma duma duufalati benn mbooloo à de tey jamais au plus grand jamais may duufalati benn mbooloo contre yow moom kay ku bu la àddina bépp doon xeex man duma ci ànda yaa c'est fini mu ne fa ataahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama sayfa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi koy delloo li nga xamante ne nii mooy euh, jaaseem delloo ko ko léegi mu dellu ci ay mbokkam falamma rajaa ila asxaabi ba mu delloo nag ci waa bani Sa'laba ñooñu ci waa Ghatafaan ñooñu ñu ne ko waylak maalak bi ñu ko gisee ne ñëwee ñu ne ko yow lan moo la dal yow lu tax nga ñëw mel nii ak ni nga doon deme ni mu wutee mu ne bi ma demee daal nadartu ila rajulin tawil fa dafa'a fi sadri fa waqa'tu li dhahri fa 'araftu annahu malak wa shahidtu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahi la ukaththiru alayhi jama'a wa ja'ala yad'u qawmahu ila al islaam mu ne leen man daal gis nga bi ma demee euh, damaa gis bi ma demee ba koy rey ba wax wax leen niñ demee benn góor laa gis bu njool moo ma puus ci dënn Seydina Jibril la wax nee na ma daanu daf ma puus rek ma daanu ak man doole ji ma am ma xam ne kii nii ma malaakalaan ma seede ne këne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla la te nag maa ngi wàcc yàlla yéen waa Ghatafan yëg leen ne laa ukathiru alayhi jam'an fu ngeen amee ci coalition wala di dajaloo contre xeex Seydina Muhammad alayhi wasallam man doon fuur duma ci ànd ba pare mu commencé di leen woo ci l'islam di leen woo ngir ñu dugg ci l'islam qaalu ñu ne wa nazala fi dhalika qawluhu ta'ala ci xew-xew bii lay waxu yeneen suñu boroom subhaanahu wa taala ci suuratul maa'ida aaya 11 ne yaa ayyuhal ladina amanu ba'da a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim yaa ayyuhal ladina amanu udkuru ni'matallahi alaykum id hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum mu ne ci lay aaya yooyu wàcc muy yaa ayyuhalladhina amanu ee yéen ñi gëm yàlla uzkuru fàttale ko leen neematallaahi xéewalu seen boroom di allah buur yàlla aleykum gi mu leen defaloon ci yéen id keroog ba nga xam ne hamma la bëgg qawmun ay nit an yabsutuñu ilaykum daldi tàllal seen loxo jëme ci yéen mooy ci lu bon muñ bëggee rey yonent bi alayhi salaatu wasallam fa kaffa aydiyahum ankum buur yàlla fegal leen seen loxoy ay yooyu ci yéen ba laa ba agsiwul ci yéen foofu la xadiis boobu yem waaye xadiis bi nii wax laa le na xadiis bi wérul muy riwaay imaam al bay al al waaqidi bi ah, ta à vrai dire mooy ne riwaaye bii mooy euh, euh, kii bii nii euh, nettali bii nii nettali bii nii muy Du'fur moom nettaleem ñëw na ci saxiixayn muy saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim waaye wute na ak nettali bii ni mu demee mooy traamu histoire bii ñu wax nii boo xam nii bi imaam al-Waaqidi nettali nii wuute naag bi ñëw ci as-Sahihayn te tamit xewlu woon ci ghazwatu Zi Amar bii di ghazwatu Ghatafan wala ghazwatu Najdin déedéet du fii la xewe woon xare mooy nettaleeb Dunsur mii di nekk ci Sahihayn te ci boobu nettali boobu mooy xam nga fii dafa gis da gis ne dañ dafa tuub mais ci nettali bi nga xam ne moo wér te lekk ci saxi imaamul Buxaari sax imaam Muslim mooy tuubul tuubul ah te loolu du xare bi waaye ci xare zaatu riqa la ghazwatu zaatu riqa buñ ci agsee insha allah dinañ gis histoire Dunfur mi boo xam ne moo bii waniroo sauf que dafa am ay wuute ndax fii dana dafa tuub dem di euh, kii nit ñi waaye boobu noonu day wane ni doon suur tuubul en tout cas waaye bi mënuñu ko booleeg boobu sax ndax bële fii en la darajati sihha mooy ci si gën a kawe fu xadiis mën a toll ci guwee muy muttafaqun yi foofu la loolu la alors que bii mooy wirul càllale yëpp wérul mooy nettali imaam euh, al-Waaqidi bi wérul mais bu imaam Ibn Isaaq bi da koo nettali bi duuni sanad tey moom duggul ci détail yi yëpp mooy ne waxu ci yii yëpp loolu mooy nettali yëpp ghazwatu Dhi Amr wala ghazwatu Ghatafan wala ghazwatu imaam Ibn Isxaaq raxmatullah alayhi nabi yonent bi alayhi salaatu salaam demee foofu nag fa aqaama bi Najdin safaran kulla aw qariban min dalik summa rajaca ila almadinati walam yalqa kaydan mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullah aley bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kon ci la dem boo foofu de zi amar mu ne mu daal di fay nekk foofule ca najd safaran mu paase fa mois safar muy weeru safar fa la ko fekk ndax wax naa la weer wu njëkk bi mooy muharram safar daldi ko fay fekk aw qariban min daalika wala lu jege loolu summa ginnaaw gi rajaa ila al madina yonent bi alayhi salaatu salaam jóge najd dellu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam walam yalqa kaydan te amul xare amul gis nañ ne xare amul waa bani Sa'laba waa Ghatafaan ak bi ñu gisee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi bi ñu déggee ne mu ngi ñëw dañoo daw daldi yéeg ci li nga xam ne mooy montagne yi kon nag foofu lañuy yem tey incha allah ci jotaay bii di ñëw kon ñu daal di gis beneen xare kon gis nañu lan ginnaaw wa Qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu Ghatafaan loolu la Seydil Xaaji Maalik wax radiyallahu anhu kon gis nañ ginnaaw sawiq mu ne wa Qaynuqaa ginnaaw ghazwatu Bani Qaynuqaa gisoon nañ ko sawiqun ghazwatu sawiq mu ne ba'dahu ginnaaw sawiq Ghatafaan mooy ghazwatu Dhi Amar wala ghazwatu Naydin mu ne